an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal xamsiin. an Abii Burdata an Abii Muusaa al-Ash'arii radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala xarajnaa ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazaatin wa nahnu sittatu nafarin baynanaa ba'iirun na'taqibuhu fanaqibat aqdaamunaa wa naqibat qadamayya wa saqatat azfaarii wa kunnaa naluffu 'alaa arjulinaa al-xiraq fa summiyat ghazwatu dhaati riqaa' lima kunna na'sibu min al-xiraqi ala arjulina wa haddasa abu muusa radiyallahu anhu bi haaza summa kariha zaaka qaala maa kuntu asna'u bi an adkurahu ka'annahu kariha an yakuuna shay'un min amalihi yafshaahu muttafaqun alayhi <coughs> oh, <laughs> fay ñëw jégal ma baat bi <laughs> ah waaw <laughs> léegi kon kii suñu détail bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiis ñu ngi woon ci garab gi euh, ci tool bi di chapitre bi di buntu bi di wax ci buntu muy cinquante six cinquante sept juróom fukk ak juróom ñaar euh, di wax baabul qanaa wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaqi wa dammi su'aali min ghayri daruura buntu doylu téye sa bopp ci lépp lu daganul ba ni mu jeexe gisoon nañ xadiis bi nga xam ne moo doon ñaareelu xadiis bi ci bunt bi jeexaloon nañ ko parce que gisoon nañ ko lu jiitu woon mais njàngat yi lañ gisoon mu doon xadiis Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu di xadiis numéro cinq cent vingt-quatre bi mu ne sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa a'tani thumma sa'altuhu fa a'tani ah tey nag ñu war a gis xadiis bi niñ ko waxoon fay <coughs> ah, muy cinq cent vingt-cinq Eh, juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne wa an Burda mu ngi koy jële ci Seydina Abu Burda nekkoon doom Seydina Abu Musa Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne Kufa la ne woon juge la woon yàgg nañ ko fi gis eh, moom muy jële ci baayam eh, an abi Musa mu jële ci baayam bi Abu Musa nan la tuddoon Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Ah mais gën a siiwee dakkantalam Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nekkoon Basra waaye nekkoon na Kufa tamit ah. moom mu ne qaala mu ne xarajnaa dañoo génn ma'a rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii ghazaatin ci ab xare. wa nahnu te ñun mbooloo moomee sittatu nafar juróom benni mbooloo lañu woon mooy juróom benn lañu woon mbooloo ma. na baynana suñu diggante ba'irun ak gëléem lañ yoroon ñun ñooñee benn boo xam ne naataqi boo dañ koy awante mooy kii day war ba bërëb sàngam ba benn distance mu wàcc keneen war ñuy def noonu ba ku nekk war mu ne noonu lañ ko doon def dañ ko doon awante mooy naataqi bo fa naqibat aqdamuna bañ ko defee nag ah mooy ñiy dox dox ba bari na siis lañ war a euh, <laughs> Euh, bokk gëléem bi léegi ba ngay ba ñuy dox nag mu ne fa naqibat naqibat mooy raqa mooy suñu dañoo mujj dox dox bi ñu dox ci suuf ak fu naqaree dox foofu sa suuf yoo yële xeer ya ba suñu tànk yi nooy nepp suñu deru yàpp euh, euh, suñu suuf suñu tànk yi ndëggu tànk yi nooy nepp waaw ba pare escanté wu am ay wa qaraxat mooy mooy mu am ay fissure am ay dagg-dagg am ay ñaas-ñaas ndax fañ doon dox ni mu naqari woon a dox ndax dox gu bari waaw <coughs> doon la naan fa naqidat mooy mu meurtri nos pieds waaw <laughs> suñu pieds yi furent meurtris léegi nag fa naqibat nee na ah wa naqibat qadamaaya man tamit sama ñaari tànk yi mel loolu ah. voilà mooy day préciser ndax wax na ne ñun ñëpp <laughs> waaye ngir mu préciser man mii tamit sama tànk yi <laughs> xotteeku woon na fu nekk fu nekk di metti ndax ndox gu bari wa saqatat yi nee na dem nañ ba sama sama wey sax dañ cee dañ cee teggeeku waaw sama ongle yi ongle tànk yi dañoo mujj teggeeku kon ñooy xam nga ne ndox ba di dox sa sa sa tànk bi suulu ci biir te solu ngeen ay dàll di suulu ci biir suuf soo xam ne amaale xeer bi escanté sa baaraam yeeg sa yëpp ba ba waddal li nga xam ne mooy ay ay ongle am muy wey mu ne wa kunna nekkoon nañ nalu ala arjulinal xiraq suñu tànk yi comme que yoruñoon ay dàll yu baax niñ doon def dañoo jëloon ay tissu lañ jëloon ay morceau lañ jëloon di ko band ci suñu tànk yi waaw moo <laughs> ngir mën a protéger wu waaye ñii kon xam nga ne ñii col ko nga taxu ko war a deme loolu <laughs> soo ñoon ay godaas de <laughs> déedéet ah naluf ala arjulina ñuy ñuy ñuy ñuy def di band di entourer di wëral tala arjulinaa ci suñu tànk yi alxiraqa ay morso fa summiyat loolu tax ñu woowe ghazwata zaati riqa xare boobee ñu demoon ñu tudd ko ghazwatu hmm? zaati riqa mooy am nga zaati ar-riqa mooy yu xotteeku yi <laughs> ñu tudd ko eh, eh, xare yu xotteeku yi dinañ ñëw ci loolu zaatul riqa du fay waxoon naa la nga cherché waxoon naa la zaatul riqa la ñu dem de fan la ne woon loolu dinaa la ko laajal waxoon naa la mais question kañ la am ak lu tax alhamdulilah ñu tudd ko lii gis nañ ne Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu nee na moom lii wa tax ndax dañu doon seen tànk ye doon xotteeku bañ jël ngir daal di Euh, aar seen bopp seen tànk yi ci mettitu suuf soo sela xeer yu metti yañ doon dox kerook ñu jël ay morceau di ko wërale seen tànk yi ñu tudde ko ghazwatu xareb zaati riqa euh, xareb waayu xotteeku ya lima kunna lu ko waral ndax la xam ne nekkoon na naasu bu doon ko takk doon ko band minal xiraq ca morceau ya ala arjulina ci suñu tànk yi moom wax na kon lu tax ñu tudde ko zaati riqa fii mu ne <coughs> Abu Burda doom ji rahimahullah mu ne wa haddatha Abu Musa bi hada sama baay di Abu Musa ah, daal di nettali affaire bii summa kariha zalik zaka bi mu ko nettali ba pare daal bu mel ni da cee am benn remords quoi bëggul woon a uh, am na riwaay yu ne zalika yu ne zaka moom mu am daal moo xam nga ni nga nettali benn mbir ba pare même est ce que sax lii est ce que gënul woon a bañoon ko nettali waaw loolu moo ko dal mu am genre benn Euh, mel ni bëggul woon daal bu doon lu muy defaat la doonu ko woon defaat qaala ah lii la ko lii la teg moom abu sayna abu musa mu ne maa kuntu radiyallahu anhu nekkuma waruma woon a nekk asna'u ah di def bi an azkura waruma woon a nekk di ko tudd waaw eh, eh, di di di di di maa kuntu bi an azkura mais lan laa doon def bu doon ne tudd bu dee ci tudd gi mu ko tudd mooy mu am ci daal benn genre riccu daal waaw ka annahu kariha an yakuna shay'un min amalihi ashya mel ni eh, dafa eh, am daal loo xamante ne nii jàpp nañ daal ci jëfam joo xam ne da koo defoon ngir yàlla fii mu ne eh, siiwal na ko ko te loolu digganteem ak boroomam la woon xare boobu da koo defoon ihtisaaban ngir am ngërëmu yàlla léegi ñëw na di ko nettali voilà <laughs> waaw yi daal li gënoon li ma jàppoon mooy daal bu doon lu may defad bu ko doon nëbb waaw waaw kon lii eh, la wax eh, que ne moom daal bëggul ka annahu mel ni moom kariha dafa bañ an yakuna mu nekk shay'un mbir moo xam ne min amalihi ci jëfam ju baax diggante ma bon abshaawu daal na koy siiwa mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn daal di nañ koy solo kon nag al imaamu bu leen di léegi eh, taxrij première jàngat mooy xadis bi. Eh, est ce que ñoom ñaar kese ko solo ñu ne la est ce que bii moom ñoom ñaar kese ko solo al imaam ku doxul nekk benn bërëb kese ko koy al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul maghaazi baabu ghazwati zaati riqaa voilà ci buntu bi wax ci xareb zaatu riqaa mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Alaa mu ne kay nettali mu ne Muhammad ibn al-Alaa gis nañ ko gis de Abu Kurayb <laughs> Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaani al-Kuufi sëriñ waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp seen sëriñ la ah, bokk na ci qaala mu ne haddathana Abu Usaama mu ne ko ñu nettal mooy Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi <coughs> al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Burayd moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Muusa <coughs> eh, ibn Abi Burda Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda moo ko jëlee kon ci Burayd ibn Abdillah al-Ash'ari al-Kufi mooy euh, famille u Seydina Abu Muusa ah Burayd di doomi Abdullah ibn Abi Burda moom mu jëla ko ci maamam di Abu Burda an Abi Burda mu jëla ko Abu Burda Abu Burda wax nañ la ñii dañoo wute est-ce que turam moo doon Abu Burda ñii ne Haaris la tuddoon ñii ne Aamir la tuddoon ñii wax leneen ñii ne waay ma ne Abu Burda gii mooy turam <laughs> waaw juge la woon bu nekkoon ñoo xam ne bu mag Kuufa an abi Burda an abi Musa mu jël ko ci baayam Abu Musa Abdullah ibn Qays gis nañ ko sànq al-Ash'ari Abu Musa sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafar mu tudd ko bam jeex kanta al-imam Muslim Abu al-Husayn rahimahullah mu ngi ko ci kitabul jihad wa siyar babu ghazwati zati riqa' téere bi mu def jihad wa siyar yo jihad yonent bay sa salam ak jaar jaar yonent bay sa salam Eh, mais buntu bi nga xam ne shuraax yi imaam an-Nawawi ñoo la ghazwatu zaatil riqaa mu ne haddathanaa Abul Husayn Muslim rahimahullah ibn al-Hajjaaj ibn Muslim rahimahullah mu ne haddathanaa Abu Aamir eh, Abdallah ibn Barraad al-Ash'ari mu ne ki ñu nettali ma Abu Aamir turam nekkoon Abdallah ibn Barraad ibn Yuusuf ibn Abi Burda ibn Abi Muusaa kii sët la al-Kuufi al-Ash'ari imaamu Muslim ci sëtu imaam Abu Muusaa la ko jëlee wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani moom lañ gis sant imaamu al-Bukhari ci moom la ko jëlee euh, euh, al-Kufi Abu bu sëriñ wa kutubu sitta mu ne wal lafdu kaddu yi may indi fii li Abi Amir sama sëriñ bu njëkk bi di sëtu ki nettali hadith bi di Sayyidina Abu Musa kaddoom yi laa indi moom qaala mu ne sama ñaari sëriñ yëpp di Abu Amir Abdullah ibn Barrad al-Ash'ari ak Muhammad ibn al-Ala nee nañ haddathana nee nañ Abu Usama gis nañ ko sànq Muhammad ibn Usama al-Kufi rahimahullah an Burayd ibn Abi Burda gis nañ ko sànq an Abi Burda gis nañ ko sànq an Abi Musa gis nañ ko sànq annahu qala kharajna ma'a <coughs> rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin baynana ba'irun nattaqibu qala fanaqibat aqdamuna fanaqibat qadamaya wa saqatat adfari fakunna naluffu ala arjulina al-khiraq fa summiyat ghazwata dhati ar-riqa' ma ne mu jeexe kon hmm, mu ngi noonu léegi kon lii mooy li nga xamante ne nii mooy xadiis bi nii la ko al imaamu al imaamaani daal di soloowe léegi ñu ñëw ci njàngat yi premier bala ñu jàll ci ghazwatu zaatur riqaa ak yooyu mooy di jëkk liñ doon def mooy ana ban lëkkaale la xadiis bi bi mu indi fii am ak bunt bi loolu dafa am solo ndax nit ki xam buy étudier xadiis eh, livre bu xam ne ah imaam bi kat lii moo tax mu indi xadiis bi en tout cas ci li nga xam ne lool la ñu borom bi war ne lii moo war tax mu indi ko parce que imaam bi taxawul ne lii mais mooy jëf ji dafa leer tey indi xadiis yi ngir wan ne bunt bi xadiis yi mooy ñëw di leeral bunt bi ni mu ko tudde kon buntu doylu ak al afaaf ak al iqtisaadu ah mooy ñii nii xoolal ni ñu doylu woon ba wàllu col ko wax dëgg yàlla di dem arme mooy di dem xare boo xamante ne yow premièrement tànk ya la nga sol baaxul mooy solo lu lu lu loo xam ne man nañ ne kii de lu ñuy demee guerre la <laughs> loolu benn affaire waaye war waaj la ñuy war benn gëléem lañ yor waaw boo xam ne dañ koy awante comme nañ defoon badar rek la ñuy dem badar <laughs> tudd nañ ko tudd nañ ko fi war waaye matul woon yeneen tubaab saa saa ci boppam. yelloo woon na ko waaye deful noonu neewul ne man damay jëlub gëléem yéen ñi ci des ngeen awal fi moo mook Seydina Abu Ali ak Seydina Abu Marsad Marsad ibn Abi Marsad ñoo bokkoon waaye euh, bañ ne ko yeneen tubaab saa saa nag non bàyyi yow nga yéeg rek ñun ñu mën a ginu leen maa bëgg yéew tëpp ngeen ma doole. <laughs> bu yéegee ba fi mu war a wàcc mu wàcc kenn ci ñoom war ba ko geneen war ñuy def noonu ba ñuy àgg Badr waaw loolu mooy nga gis ne ñoom nekk kilifa. nekk sang tamit teewul woon yow galère bi ñëpp di jot danga ciy wàcc def ko waaw doonu ñoo utal ñoom seen bopp benn privilège te njiit bu nekk lii nga war a tàmmal sa bopp waaw lii nga war a tàmbal sa bopp moo tax boo waxee nit ñi mën laa roy nit ñi xam ne kii da wax ñu gëm la waaw xam ne kii de toute façon moom il comme nous il vit comme nous il sait ce qu'on xam na ni dundee dañ koy gis ci biir magasin yi muy def course comme ni nga gisee. Euh, loolu ñun nag ñun dañoo am feebar ñun lay wolof te feebar boobu jëlewuñ ko ci français yi mais français yi dañu koy gën a yokk mooy avoir l'esprit de monarque ndax ñun dañoo amoon i buur waaw ay buur yoo xamante ni jàpp nañ ne gaa yi daanaka ay suusam lañ seen kanam ci ñoom rek lañ war a nekk ku ci am alal rek daanaka loolu ngay jàpp ñi ci des wal iyaazu billah sëriñ si moom euh, waxal wala xaret waaw <laughs> waaw ñoom moom ñoom ñoom ñooy peeti yëf yi wal iyaazu billaah ñi ëpp ci ñoom bien sûr ñi ëpp ci ñoom bien sûr waxuma ñenn ci ñoom ñi ëpp ci ñoom bien sûr waaw noonu la ñuy doxale jamais gis leen ñu fekk leen ci liggéey bi nga xam ne daa fédéré ñëpp yaa ayyuhal ladiina aamanu waaw <clears throat> innamal mu'minuuna alladiina aamanuu billaahi wa rasuulihi te bu ñu nekkee ànd ak moom ilaa amrin jaami'in amrin jaami'in doo leen ci fekk mukk waaw waaw liggéey bi lay metti doo leen ci fekk tool bi doo leen ci fekk am na ñu koy def ci ñoom mais ñooñu bàyyiwuñu par rapport ak ñeneen ñi waaw ñëw dina laan nangu ci ci tool bi doo leen ci fekk waaw wala ñu utal leen ker nga ñu toog fee waaw tey xaddam te ko tanaa <coughs> waaw dina baax di kii déedéet loolu du sunnaay yeneen tibe alay saa saa gis nañu Xaybar gis nañ ko gi xandak keroog daa bokk ci ñu doon gas waaw ba biir bi poussière bi daal bi eh, nëbb karawu biiram gi te ku bari woon karaw la comme niñ ko gise woon alayhi salaatu wassalaam masula toog gaay di def jàkkaam ja bañ koy tabax noonu la woon xare yii noonu la muy dem ba may war bu ma waree wàcc wàcc waaw lépp mu bokk kook ñoom mais ñun moom léegi dàq privilège kese fi nekk te xamaluñ la dara dara lañ la xamalul bal dañ lay réeral wal iyaazu billah waaw yemale la lépp ci ñoom nga nekk fi rek culte de personnalité bu dul jeex ñun dañoo tàmmoon kon affaire yooyu dañ ko tàmm ba léegi moo tax lu waaye am rek dañ ko jaay keneen loo ëppalee kenn dañ ko ko jaay français bi ñëw ginañ ci dugalati mooy xoolal les présidents français c'est des monarques républicains ñoom ay buur lañu c'est un un seul une seule personne qui décide du sort tout le monde wal iyaazu billah yor décret yor ay affaire am yor ay kiiwam di dogal voilà voilà fermons les frontières day bind rek ay wël ñu farme bu kenn liggéeyati kenn du liggéey fermons les universités ci benn benn bind wala benn wax sa consultation bu tax ñuy wax sinon gars yi dañ naan la nañuy consulter moo leen fi teg <laughs> te duñu ko wax lu lu li ko neex loolu consultation la loolu xam nga ne loolu caaxaan la ça c'est de la supercherie ça waaw c'est waaw français bi noonu la mel wolof bi jële ko ci moom lu bari ndax jàpp nañ ne Afrique ñoo fi gën a niroog tubaab yi ndaw ndaw aarun wa naarun wa shanaar waaw ndaw gàcce xoolal nga jóge fii nga gis Allemagne seen premier ministre bu jigéen mañ fi amoon te ñoom ñépp yema ah. leader la doon def xam nga leader fay yow xam nga leader Merkel <laughs> Angela Merkel liidal nga ko doon lañ koy gis muy defi course am di pousse chariot te moo jiite Allemagne yow loolu France France lan ngaa gis président muy def course jamais bu koy def c'est pour faire de la pomme kese mais ñee c'est c'est naturel ñoom noonu lañ mel fii lañ dëkk voilà heure bi nga xamante ne liggéey yu ñu war a defi course ñu ànd ak ñëw jël kat yi comme ñëpp benn chariot pousse dem ci rayon yi wër jënd li muy jënd dugal fay ñëw ci caissière bi xaar ko ñëpp kenn du ne mukk mukk noonu lay doxe waaw kenn du ko assassiné ci mbedd mi maa ñëw di ko kii ba <laughs> parce daa jubal <laughs> mais ñii mais façon français yi président français yi te mooy ñun ñun ñii ñun les wolof xamuñu sax lu njëgu pain di jar <laughs> waaw waaw mburu kilo mburu dara lañ ci xamul yàlla tere saakub ceeb kooku nan la la mën a jiitee kooku nan la mën a décider ci turu nit ñi loolu bu dee daa war a jël yenn yi war a wax ak nit ñi mu dem laaj ñu tegal ko ne ko war prix lii la sinon boo ko bettee ne ko lii lu muy jar lii tëru diw la tontu xam nga ne kooku bokk la ngeen dund waaw léegi ngeen jël ñu mel noonu jox leen réew ma c'est à vous de mordre la poussière à nous de mordre la poussière voilà <laughs> parce booy mooy c'est ça boo soree njàngalem yoneen toy sa sa am jiit taxul yaa moom nit ñi yow yow daal yaa ne ca kaw perché wu ca kaw nit ñi nekk ci suuf déedéet wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum la siddiq waxoon waaw dañ maa def da ngeen maa def ma méngoo seen mbir war ko di doxal war ko di yéwénal te gënuma leen voilà <laughs> waaw da leen a naw loo woon waaw kon Eh, ñii yonent bay saa salaam xoolal rek alqanaatu génnu gëléem te neew yonent bay saa salaam ñun nag bon ñun du ñu dem ah fekk amuñu lu doy comme ni rek ñu mel léegi ñun non non non ba affaire yi matul il faut même pas essayer quoi <laughs> non non non faut pas essayer ah non non non non ñun na mat si non ma dem ci yóbbante bi manula non boo ma joxul paas man du ma dem ah, ah non non non ah non ñun fi <laughs> caaroy laa dëkk nga may yónni buntu bi gën fii non non non pas wala saa yi boo ma joxul paas man du dox ah. waaw non boo xam ne kat fu nooy dox de fu baax baax dox <laughs> waaye foo xam ne sorwut sax mais saa na la boo ko joxul paas du dem de <laughs> gars yi dañ leen kaay leen xari ji rey seen bopp te amuñu matériel qu'il faut waaw ñaaw mais lii lii xaru ah. lii. waaw baynana ba'irun nataqibu te ku la wax lii mooy léegi lan ngay xalaat la muy lekk seen tànk yi ñëw bay xottee ko ba seen weyi di wadd loo loo loo di wadd waaye ñu ngaar daa jóole ndax doylu li leen borom bi séddee dem ci yoonu xare waaye eh, Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu mu ne bon euh, waaye li mu nettali mu gis ne daal ah, waaw mooy yow li ngay def ci digganteeg sa boroom li gën mooy euh, mu nëbbu fekk bu dee ne ngir maslaha la bu dee loo xam ne boo ko waxee ngir jàngale waaw loo xam ne dafa gën a noot nëbbu gi waaw bu boobaa nga wax ko waaw bu boobaa wax ko ngir. ndax am na ñoo xam ne dina leen jariñ mais bu dul loolu rek nëbbu moo gën waaw waaw akbar mais bu dee yooyu maslaha yi ñoo fi ne loolu ci kaw noonu mooy feeñal ko moo gën waaw loolu nag nit ki moo gën a xam boppam ak bu dee ne tamit xam na est-ce que mucc na ci feebar yi nga xam ne feebaru xol yu mel ni aw jëf euh, yiim sa bopp ak yooyu euh, loolu lépp bu ci muccee te di ko def ngir jàngale ngir won nit ñi ne lii nii amoon na kon nag yéen bu ngeen di dunde nii mu neex xam leen ne kon borom bi def na xéewal loolu dafa baax waaw xoolal ya subhaanallah gis nga ci hadis bi ñu génn bu sëy xisaab bi hakki alhamdulillah xam nga ñu ngi doon wax naan bu ñu kon fàttee ci jàngat yi mooy dafa baax di wax ak taalibe yi say jaar-jaar yow sëriñ bi yoo xam ne même bu dee neexuloon sama xelam ciy door a dem nii <laughs> xam nga Seydina Abu Muusa lii neexul woon mais lu baax la woon ndax dañ doon xare ji ànd ak yonent saa salaam mais li ko daloon mooy dafa laaj laaj laajaat yonent way saa salaam d'accordul ci affaire bi ba wax ko ne ko ah lii wëg lii wëg nëbbul loolu ne ah waaye man léegi may kilifa di ñu xam ma ci mbaax ma ñëw di nettal yoo xamante ne nii sama sëriñ ba daf maa réprimander woon dama ko defoon mu mu daal di may <laughs> tapé ci les doigts <laughs> xamal ma ne du nii non alors que loolu dafa baaxaw xam man xam le njàngale la te tamit dina tax euh, taalibe yi seen illusion gi nekk ne sëriñ bi moom walla nii nga xam la leen ne gis nga yi ngeen di def nii amaana sax yéen a ma woon bi ñu bi ma tollee fii ci stade bii waaw ñu bañ a suufeel seen bopp bañ a jàpp ne ñoom manuñoo àgg fenn yow non non non man nii dama doon def erreur am na bés lii laa doon def sëriñ bi ne ma mukk du lii waaw du lii waaw. lii du lii ah waaw ñu xam ne eh waaw ñu xam ko loolu dafa simple dafa simple quoi moo tax saxaaba yi ñoom ñun loolu lañ dal ku ci amoon def loo xam ne waroo ko woon a def ba yeneen tubaab sasam corrigé la teewul da nga koy nettali ngir jàngale ci moo tax Seydina Omar Abdallah ibn Omar radiyallahu anhu ba mu ne ba mu fasee soxnaam si Seydina yeneen ñu ñëw wax ko yeneen tubaab sasam yeneen tubaab sasam mer neewul lu moo loolu naa ko nëbbu lu ko da koo nettali waaw. da koo nettali da koo nettali kon loolu dafa baax expérience ah waaw man kay am na benn jour damaa lajju complètement mathématique yi non deux laa am waaw jour boobu moom xaw ma lu ma dal mais deux bu ko defee élèves yi nga xamante ne nii moom quatre lay am jàpp ne moom moom dafa nuyul moom du kii te kii mu ngi nii mujj ma nekk professeur de maths alors que am na kii boo xam ne mais deux laa ama mais après loolu dalaa war a jàngal nga xese nga essayé xam ne ah kon nii la kon man naa def effort ngir bu ëllëgee waaw comme su man sumaay bii waxu wala kat nii ah, ah, deux waaye deux bu bu bu weex tàll laa yoroon moom kay deux laa am waaw te yow ma soo am deux léegi kon lan moo tax nga ne nga bëgg jàpp ne man li nga xam ne dama doon am mas naa am deux yow ma soo koo am que man maa la gënoo demin yow bañal la ba tëdd ci naaj loolu mu jàngal la waaw nga xam ne da koy da koy booster après de l'avant quoi que ne ah oui ah kon tombé ndax kuy taxaw mooy daanu <laughs> kuy taxaw jéem a kuy jéem a taxaw mooy daanu waaw kon nag affaire bi loolu la léegi kon euh, ñii euh, dundug doylu dëgg dëgg dëgg waaw te doylu googu moo taxoon bëggul woon a feeñal lii nii ginnaaw bi mu ko waxee ba pare mu xaw a am génn rëccu léegi nag ginnaaw lii ñu ñëw nag ci li gën a ci jàngat yi <laughs> mooy waa ghazwatu zaati riqa fay attention yow fii nga ne yaa yaa war a tontu euh, est-ce que def nga gëstu bi ma la waxoon <laughs> c'est que dafay xajul quoi ndax yow cours bi tay la woon ba pare nga tegaat ci beneen tay yooyu ci dara nga naan bala <laughs> bu dee tay la woon nag ah dangaa a waaw da ngaa war a xër ci mbir yi bañ la ko waxee nga saa si waroo woon a nekk di def leneen lu dul nga toppatoo loolu door a mën am nekk ci jàmm quoi ah <laughs> voilà <laughs> dox na fi kii dox na fi ay kii ah, <laughs> ah. ñaata wér la une heure wala une heure une heure une heure mais amoon nga ci tawee laaj bi maanaam julli timis la woon nga julli timis nekk ci après jàll ci kon kon yow gëstu woo léegi ghazwatu zaat kon say naa eh, kii nee na eh, Abu Musa fa summiyat ghazwatu zaat ar-riqaar ñu tuddee xare bi ghazwatu zaat ar-riqaar zaat la am ak lan mooy ghazwatu zaat ar-riqaar est-ce que am na ci biir boroom xam yi ak lu tax ñu tudde ko ak kañ est-ce loolu am na ci wute dañ naan la ah kay zaatul riqaab boroom xam-xam yi dañoo wuti gisoon nañ ko ci siira bi taxaw ci lu yàgg waaw foog naa dañu defoon benn benn jataay bi te boobu jataay yooyu day jataay trente minutes yii de wala yi nga xam ne bam bu dee kii dañ koy dagg yooyu ay une heure et quelque la doon doon léegi-léegi sax ñu dem ba deux heures ah jëloon nañ lu ëpp une di wax rek lu tax ñu tudd ko Zaatul Riqaa bés ba maa ngi koy fàttali ko Cheikh Seydou Omar lu ak moom ñoo ko doon def Allahu akbar so yàgg na deux mille lan deux mille deux mille dix-sept non deux mille seize deux mille seize la woon waaw fii la Cheikh bi ñëwoon Seydou Omar lu <laughs> ah <laughs> ñu ñu def ko. <laughs> zaatul riqa bu jiwul benn koor la woon wala du koor en tout cas daa <laughs> xool <laughs> comme démb waaye gaaw 2016 ça veut dire que def na huit ans ñu ngi 2014 non 2024 hein Allahu akbar zaatul riqa <laughs> boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim kañ la xewoon waa ahlu siyar wal maghazi ñoom dañoo dogu ne xare bii mu ngi xew avant xaybar xaybar ci juróom benneelu euh, euh, juróom benneelu at bi ci la Hudaybiya am après ci juróom ñaareelu at mi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam ci la xaybar am waa ahlu siyar wal jamaa wal wal muy boroom xam-xamu siira yi ñoom al imaam Ibn Isaaq al Waaqidi ak ñoom ak ñoom mais bon ba mu waxu imam euh, kii euh, Muusa ibn Uqba moom dane wóoruma la xabeer bi Badar ab avant wala après Badar <laughs> wala yu noonu <laughs> moom waxam def naa clair <laughs> ñoom ñépp dañu ne affaire bi après avant Xaybar la imam Ibn rahmatullahi alayhi moom mu ne ginnaaw ghazwatu Bani Nadir la Bani Nadir tuddu tuddu nañ waaw dañ la ne kàccoor ñoom dañuy tudd xandak li tax xandak am ñoom Huyay ibn Akhtab eh, Sallaam ibn Abil Huqayq ak Kinaan ak ñooñu kàccoor yu mag yoo yële ñoom Ammar eh, ñoom Abu Ammar ah, ak Hawza ñoo ñële nga xamante al-Wa'ili kàccooru Banu Nadir yooyu waxoon nañ la dañ leen a génne woon Yonent bay saa saa ba leen génne woon Medina ñenn ñi dem eh, Xaybar ñenn ñi dem Adriat ak fële ci bilaadu Sham loolu metti woon leen ba ñoom Huyay ibn Akhtab daal di woon dajale benn armée dem ci waa Quraysh daal di wax ak ñoom ngir ñu former benn coalition daal di dal ci yonent bi saa saam fay ko loolu waxoon nañ ko Banu Nadir boobu xare wopta ci quatrième année bi la amoon ginnaaw bi mu jeexee ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi saa salaam ci la